nelawee ñu tëdd après moom mu nekk ci digg bi yonent bi alayhi mu nelaw xattaa nafax ba ni yonent bi alayhi salaatu daldi daldi léegi bi nga xam ne lool am na nee na mu daldi jóg bi mu jógee mu jàng aaya yi nekk ci fin wu suuratu Ali Imran inna fi xalqi samaawaati wal ard ah? waxtilaafi layli wan nahaar la aayaatin li ulil albaab alladhiina yadhkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa alaa junuubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ard rabbanaa maa xalaqta haadaa baatilan subhaanaka subhaanaka ba ni aaya yi jeex après mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ah, mu ne waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz bihinna waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz bihinna waylun liman qara'ahunna walam yatta'iz bihinna ah, mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu jógee aaya yooyu nekk ci fin suuratu Ali Imran ci côté fin bi pas ci yi ko mujjee muy aaya 190 bi inna fi xalqi samawati wal nekk na ci li nga xam ne mooy bindug asamaan ak suuf ah waxtilaafil layli wan nahaar ak jàllar bi gi nga xam ne moom la guddeeg bëccëg di jàllar bi wante bu liy ñëwee beneen bi ñëw bu buy jeexee beneen bi ñëw la aayaatin dëgg-dëgg ay màndarga yuy wane ne buur yàlla wallahi mooy ki bind waaw mooy alxaaliqu te ki nga xam ne moom mooy yelloo ñu jaamu ko keneen ku dut moom yelloowul loolu le la aayaatin li ulil albaab waaye nag ñeel kat li ulil albaab ñi nga xam ne hein mooy ñi nga xamante ne nii ñooy boroom xel yi nga xamante ne nii seen xel day day day day nàcc mooy ñoom dañuy xalaat waaw mooy ñan alladina ñi nga xam ne yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda dañuy tudd yàlla qiyaman moo xam ñu fekk ñu taxaw wa qu'udan wala ñu ñu ñu toog wa ala junubihim wala ñu nekk ñu teg seen wet yi ah wa te ñuy xalaat ah wa yatafakkaruuna fi xalqi lsamawati wal ard te ñuy settantal ah ci mbind mi nga xam ne fii xalqi lsamawati wal ard ci mbind mi nga xam ne moom la suñu boroom bind asamaan ak suuf waaw moo tax <laughs> yeneen bi alei sat doon leen invité ñuy xalaat ci buur li buur yàlla bind mais pas ci zaatullah déedéet mooy buur yàlla rabbana ñu naan rabbana e suñu borom maa xalaqta hada batila waaw yonent ma lay saa saa da doon invité ñuy ñuy ñuy xalaat ci li nga xam ne moom mooy mbindum yàlla mi mais pas ci yàlla nekk nekk borom bi subhaanahu wa taala ci boppam parce que buur yàlla loo xalaat ba foog ne nii la mel melut noonu waaw waaw loo yaakaar ne nii la laysa ka mis ka ka mislihi shay waaw amul lenn loo xam ne lu nuréet mislam amul sax lu mel noonu amul dara lu mel ni moom moo tax mooy dangay xalaat ci mbindum yàlla waaw li ngay gise ci mbindum yàlla mi ni mu taxawale asamaan taxawal suuf mais indi fi nit ñi ci boppam ni ñu wutee ngay gis à travers lool turu yàlla yeeg melo bi gis à travers mbindam mi ni nga xam ne turu yi ak meloom yi ni muy ni ni ni nga xam ne noonu la feeñe ci mbindeefa mi waaye noonu tamit lay feeñe à travers dogal yi muy def bu neexee nga xam ne ah <laughs> ah lii de buur yàlla mi nga xamante ne nii mooy al mun'im boo amee xéewal xéewal bi doo ko jàppee comme li ñu doon wax keroog sa effort bopp hooy man loon a ñàkk demee nii parce que man ak ki ma doon déedéet dangay xam ne affaire bi lenn la dangay xam ne affaire bi lenn la mooy ne buur yàlla mi nga xam ne al al mun'im doone man sama affaire bopp mooy da ngay xam ne allah mi nga xam ne mooy al mun'im mooy xéewalaate ah moo moo moo moo may wan boppam ci lii xéewal gii mu ma defal li yabluwani a ashkuru am akfur waaw lii nii du dara waaw bu dee xéewalu wër gu yaram du ne man pare je suis un grand sportif je fais gaffe ci sama alimentation ak yooyu moo tax vraiment moo tax bon man je je regarde est-ce que li may lekk c'est bien kii voilà di loolu bul foog ne loolu moo lay may santé de kii maye santé mooy Allah nga xam ne xéewalu santé ma gis à travers xéewalu santé gi ma am ma gis ci almunaim bu ma mënee am xéewalu ah alal wala xéewalu xam-xam wala yooyu may gis bu xam-xam ma gis ne kii al allaamul ghuyub al alim ah al alim al alim moo may moo ma moo ma moo ma moo may feeñu ci lii ainsi de suite nga xam ne yow mbir yi lu lu ñëw rek bala moo agsi sax ngay gis buur yàlla à travers loolu laata muy agsi wa yatafa tafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ard waaw bu dogal bu naqari amee ah nga xam ne nag buur yàlla nag moom qadarallahu wa ma sha'a fa'al buur yàlla moo dogal te lu ko soob rekk lay def fa ma sha'a kaana wa ma lam yasha' fa mumtani'un haythu kayfa sha'a ni mu ko bëgge noonu la mbir yi deme fa ma shaa lu ko neex daal mooy nekk wa ma lam yasha fa mumtani'un lu ko xam ne neexu ko loolu du fi am man nag lii laa bëggoon buur yàlla nag namm leneen li mu nam may am waaw def naa effort mais résultat bi amaana man jàpp na moo ya néewul na ma ko fooge woon nga gis yii nii di joxe ñam wu neex yii di joxe lu wex nga gis ci à travers lool buur yàlla subhaanahu wa taala mi nga xamante ne nii mooy génne ci lu ko soob mooy soppandeku moo mooy kiy soppandi mbir yi di soppandeku affaire yi lépp waaw al waaw yii comme ni mu def yahabu li man yashaa'u inaathan wa yahabu li man yashaa'u ni muy def ku ko neex mu may la doom ju góor ko doom ju jigéen ko mu neex bu may la doom ju góor noonu tamit lay def gàncax yi bu ko neex bu def bu ko neexoon lii ah mu def ndox mi wexat ah ara'aytum in asbaha maa'ukum ghawran faman ya'tikum bi maa'in maa'in bu ngeen jekki-jekki woon seen source d'eau yi ngeen am le Niil le Rhône fleuve Sénégal fleuve Gambie yi nga xam ne ak tamit yi jóge ci montagnes yi Himalaya ak yooyu nga xam ne ci la ak nappe phréatique yi nga xam ne ci la ndox muy jóge ba nit ñi doomu aadama yi mën a am ndox mu ñuy mu tëm tëmi mu neex mu ñoo xam ne moom lañuy naan di ci ki mu ne ara aytum xanaa gisu ngeen in asbaha ma'ukum ghawra seen ndox yooyu yëpp bu buur yàlla ñëwoon niisal lépp nag mu dem jeex kenn gisatu ko yatikum bi ma'in ma'in ana kan moo leen di indi ndox mu neex kan moo leen di indi ndox amatul dootul am kon di fàttale ku coow wa yatafakkaruna fi xalqi ci mbindam samawati wal ard asamaan ak suuf rabbana e suñu borom suuf seeg li fi nekk suuf seeg li fi nekk ah en plus mu def fi yoo xamante ni mooy da ngay gis con yu contraire yi mu fi def neex naqari njool gàtt mooy opposé yi ah nga gis ci à travers melo turu yàlla yeeg melo yi nga xam ne ni nga xam ne noonu la nekk ki nga xam ne mooy kii kii ki kii kii kii kii ki kii kii kii xéewalaate noonu la nekk alxaabidu mooy kii ki tamit mooy kii ñëpp albasitu mooy ki nga xamante ne nii mooy ku ku say mbir yaatu tàllalu moo la tàllal waaye tamit ku say mbir ngëbu moo la ngëb waaw al qaabid al baasit ah ak daaru waaw mooy nga gis mbir yi mu ne kon loolu di ci xalaat waaye tafakkaruuna ñuy bàyyi xel di xalaat di settantal fii xalqi samaawaat ci mbindum asamaan wal ard rabbana fu mu lay jëmee ci borom bi loolu doo ko def mu nekk obstacle ci yow mais mooy boroom bi ngay gis à travers rabbana e suñu borom maa xalaqta hada baatila lii de xam nañ ne bindoo asamaan ak suuf baatilan ci te ndax lan ci caaxaan te caaxaani taxu waaw afa hasibtum annama xalaqnaakum abatha wa annakum ilayna la turja'un est-ce que da a yaakaar ne afa hasibtum yéen doomu aadama yi alayhi salatu wassalam dangeen a yaakaar ne am na maa ko dëgg-dëgg xalaq naa kum ñun borom bi dañ leen bind abasan ci kaf quoi mooy après ngeen nekk fii seen àddina yépp mu nekk affaire fo kese ah nekk ay compétition kese ci yoo xam ne lépp min ci caaxaan façon foyi bu jeex rek saison bu ne at mi ñu ñu ñu ñu ñu ñu daal di koy décomposer ci ay ci ay po ak tamit année yi ñu def ko ci ay championnat ak yu nekk yu mel noonu ñii moom nekk ci tëgg meeg ñii nekk ci làmb yeeg ñii nekk ci fuural yeeg xawaare yeeg gumbe yeeg yooyu ñii nekk ci ci ci ci ci bëgge yeeg ak ak ak yooyu kese concert yeeg annuel yi feet yi nga xam ne euh, fu ne am nga sax fête boo xam ne ci ngay bëggee loolu kese mu nekk lépp di kii commercial ngeen fodaal ba dee ngeen foog ne looloo tax buur yàlla bind leen ñu ne waa ji il était un génie un talent c'est il était talentueux après mu dee gars yi di ko di ko utal ay hommage ak yooyu naan ko boy vraiment vraiment un talent vient de de de nous quitter ak yooyu loolu nga foog ne innamaa xalaqnaakum abasa da ngeen a foog ne ngeen a bind ci caaxaan ci loolu kese pour loolu. waay waay maa xalaq na samaawaati wa ardu maa baynahuma baatila suñu borom nee na binduma asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi ngir fo moo tax kuy woote ci foo xamal ne waxul dëgg kooku bu la nee leen ñu fo waaye ci xam ne ne ci pom yi ci laa leen di jëme ci yàlla waxul dëgg de waaw rabbana e suñu borom maa xalaqta hada baatila bindoo lii nga bind lii lépp baatilan ci ceex caaxaan taxut bindoo ko ci caaxaan taxut subhaanaka woo nañu sag sell woo nañu sag sori goo sori li nga xam ne moom lañu xamul di la jéem a taqal faqinaa adaaban naar yal na nga ñu fegal yal na nga ñu préserver adaaban naar yi mbugalam safara rabbana innaka man tudxilin naara faqad axzayta bi mu waxee aaya yooyu en tout bii mu ne ak aaya yooyu quoi dem jàngi ci de moo dañuy bañ gën a guddal affaire bi après muy gën kii rabbana innaka ay eh, suñu borom innaka yawman tudkhilin naar képp koo xam ne dugal ko ko safara de faqat akhzayta dëgg dëgg gàcceel ko allahu ma lil zaalimiina min ansaar bokkaalekat yi amul ku leen di dimbali fa buur yàlla ah ndax kat buur yàlla vraiment yërmande yàlla gi nga xam ne wasi'at la shay bu dee ne yow façon yi nga xam ne ñoo la mën a repêcher ba duñ la buggal ah malgré même bu dee yow yow yow ñaanoo sax njéggal ndax nit mën naa bañ a ñaan njéggal buur yàlla njéggal ko lii tax nit du dem safara daa bari waaw képp nag koo xam ne yooyu yépp da ko fee dégg yooyu yépp amu ci benn bu ko concerné ba moom mu war a dugg safara vraiment faqat akhzayta dëgg-dëgg kooku gàcceel waaw te wa ma lil zaalimiina min ansaar tooñkat yi bokkaalekat yi amuñu ku leen di dimbali bi mu waxee aaya yooyu yi ci kanam après mu ne ah, yonent bi alayhi salaam mu ne waylun liman qara'ahunna walam yatta'il bihin waylun liman qara'ahunna walam yatta'il bihin waylun liman qara'ahunna walam yatta'il bihin mu ne waylun toskare waylun xurumbugal waylun xurumbugal waylun toskare wur waylun xur wuy ca biir safara liman ñeel na képp koo xamante ni na jàng nga aaya yii walam yatta'id bihinnata waaru woo ci loolu moo tax gravité jàng alxuraan saa nga xam li muy wax loolu beneen problème bu grave parce que en fait dalay yóbbu ngay def loo xam ne aaya yi nga doon jàng léegi nga jàng leen léegi jóg nekk ci loo xam ne ndax alxuraan bi nga doon jàng sànq mu la koy tere waaye yaa ngi ci parce que xamoo ci dara wala sax nga xam ko lii nag mooy ci loolu waxuñ bu kenn jàng alxuraan de mooy loolu suñu boroom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu ci afala yatadabbaruna alxuraan am ala qulubin aqfaluha la alxuraan wax ndax nit ñi dañ dul settantal alquran moo tax képp ko laan la alquran kenn mënu koo firi kenn du ko firi les bàyyi ko mu dem kooku même bu dee ne du nit koo xam ne dañ naan ku ku ku doy waar la mais moom en fait Iblis wax ci làmmeñam taxamu waaw parce que bu dee li nga xam ne moom la suñu borom wàcce mu nekk leer bu ñu war a leerloo ñu ne la bon dundal ci àddina bi nga xam ne lépp lëndëm lépp lëndëm fi lay li lay niital mooy alquran ak sunna ñu ne la yow nag alquran boobu war laa niital war laa nga xam ne moom nga war a topp boo doo tàmbi ci kàmbi kàmbi euh, àddina yu lëndëm yii nga xam ne boo ci pëtëxee bu la kenn bu la buur yàlla dimbaliwul safara direct nga jëm ñu ne la nag alquran bi lay leeral loolu bu ko bu ko jéem a xam loolu loolu mooy lu doy war a ko mooy kooku même bu dee ne ku baax la mooy ku ba bon mooy koo xam ne ku innocent la mais soit mu nekk perroquet ndax am na ñoo xam ne perroquet nañ mooy dañuy répéter li mu dégg nit ñi wax naan alxuraan kenn mënu koo firi kan moo leen alxuraan kenn mënu man nañ koo firi kay kan moo leen kenn mënu kon mufassiruna yi téye tafsiru lu muy jariñ boroom xam-xam yi li ñuy jële àtte yi ñuy jële ci alxuraan kon lan lay jariñ kon li ñu naan alxuraan source la boo xam ne ci mooy première source ci ci fiqh ak ci diine nit ni muy doxee loolu naka loolu loolu loolu loolu loolu naka loolu naka la mën nekk moo tax loolu waxu ko xamul dara la waaw loolu waxu xamul dara la que fait ay alxuraan kenn mënu koo firéeg non non affaire bi c'est trop sensible c'est trop sensible kay waxu suñu borom waaw mais duñu ko firee suñu xel dañuy wax qaala allahu qaala rasul alquran firi alquran yonent ma lay saabsaab firi ko saxaaba yi firi ko ñi nga xam ne ñoo habilité firi ko ñun loolu la ñuy nettali waaye du dañuy toog di xalaat naan lii ak lii kon nag affaire bi il faut que ça soit très clair kon lii yonent ma lay saabsaab daf ñuy invité di ñu pousser ci ñuy fàtt ñuy settantal alquran. mu ne waylun toskare kon ñeel na liman qara'ahum na ko jàng nii li gën a garaaw mooy ki nga xam ne moom xam na ko mooy am na capacité xam li alquran di wax. mais da koy jàng nii mais du ci sax bàyyi xel parce que xam dara toog di ci xalaat ndax bari na loo xam ne boo ci toogee xalaat moo tax nit ñi bari na lu ñuy def bu ñu toogoon xalaataat dootuñu doo doo ci ay caaxaan dañ koy bax mais nag iblis ci boppam moo leen dul may fu ñu toogee sax di xalaat seen cas est li ñu nekk jaadu na wala jaadu kon waylun toskare ñeel na li man xalaqa li man qara'ahunna ku jàng aaya yi walam yatta'in bihinna ta waaru woo ci voilà darag manoo cee waaroo bu dee ne bëggoo xam li ci ne li muy tekki waaw léegi nee na bi mu jàngee loolu après bu faxas bu fekk dafa faxas kii yi euh, nelaw yi ci xar kanam bi après bi mu jógee mu yonente alayhi salaam loolu ñu xamaale ci ne kon nit mën naa jàng alquran mooy jàng alquran nii waxuma téye ko de taxaw nii di jàng alquran wala di dox man nga koo def te doo te yoroo jàpp li gën nag mooy fekk nga jàpp mais loolu tekkiwul ne loolu charte la ci condition la ci nee na bi mu jógee mu jàpp ñëw julli bi muy naafile julli di julli man ma ñëw dem tamit def lim def ñëw taxaw ci wet am na riwaay yoo xam ne da moom moo ko waajalal ndox mi ni muy jàppe après yonent bi alayhi salaatu salaam laaj ana moo teg lii mu ne ko man la man maa fi waajal ndox mi mu ñaanal ko ñaan gu rëy googu allahumma faqihu fi diin wa allimhu al-qur'aan at-ta'wiil suñu yonent bi alayhi salaam daal di koy ñaanal ne allahumma ee eh buur yàlla faqihu fi mooy déggloo ko li nga xam ne mooy diine ci jox ko ci dégg-dégg bu sew waaw wa wa allimhu nga xamal ko ak ta'wil mooy di firi di xam di taawil li nga xam ne mooy sa téere bi loolu nag yonent bi alayhi salaatu salaam du benn occasion rekk la ko wax waaw la ko ñaanal ñaanal na ko ci occasion yu baree baree baree baree bari moom ki nga xamante ne ni mooy Mawlana ibn Abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma nee na kon ma ñëw ah ci wetu yonent bi alayhi salaatu ma taxaw ci ginnaawam mu xëcc ma mu xëcc ma ba ma nekk ci wetam ah mu xëcc ma ba ma nekk ci wetam bi nga xamante ne nii ci la ci laa nekk ci wetam après ma daal di euh, ba mu commencé bi nii nii ci ba xam ne mu ngi julli ji lool rek ma ma ma ma ma ma kiiwaat ma dellu waaw mooy ma dellu ci ginnaaw après yeneen ti tamit saa saa biñ paree mu ne ko euh, euh, mu ne ma lan moo tax mu ne ma macha anuk xadiis bu wér la mu ngi ci musnadu al imaamu ahmad ak ñeneen quoi solo nañ ko pour gàttal parce que gis naa ne waxtu waa gi dem de eh, eh, bon dinañu ko tënk de waaw ah, waaw waaw dinañu ko tënk de dees na ko tënk de waaw ah, waaw ndax waxtu waa ngay dem de waxtu waa ngaa dem de ngaa dem mu ne yeneen tamale saa saam ne ma macha nuk lan la <laughs> lan moo lan moo tax. bi ma la indee fii euh, parce que dane bi nga xam ne fa lamma aqbala ala salaati yi xanastu ma daal di euh, kii mooy ma euh, nuñ koy waxe ma roppeeku ndànk demaat ci gannaaw mu ne ma bi mu mu ne ma lan la fa qultu ma ne ko ma ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam awa yanbaghi li ahadin an yusalli xidaak wa anta rasulullah sallallahu alayhi wa qaala nee na fa daa lii an yazidani llahu ilman wa fahma ah nee na ma ne yonent bi alei saatu salaam bi ma ne lan moo tax bi ma la indi sama wet nga dellu ci ginnaaw mu ne yow mu ne nee na ma ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam awa yanbaghi li ahadin an yusalliya xidaaka wa anta rasulullah sallallahu alayhi wa sallam no ko est-ce que nit ku mu man di nekk ku mu man di doon est-ce que yella na moos muy julli di di di di di di di di nekk sa wet di taqaloog yow nii ah mbagg ak moom moo du mbagg moom mooy taqaloog nekk ak yow même niveau ci fi nga taxaw di julli wa anta tayoyu rasulullah est ce que loolu lool lool loolu na nee na yonent mi aleyhi salaatu fa daa lii an yazidani allahu ilman wa fahma mu daal di may ñaanal borom bi subhaanahu wa taala dolli ma xam-xam waaye dolli ma li nga xam ne mooy dégg diine waaw moo tax ci yu bari la ko ñaanal ci ay eh, eh, circonstances yu bari allahumma allimhu alxikma wa ta'wil alkitaab buur yàlla ñaa maa ngi ñaan nga daal di koy defal li nga xam ne mooy xikma may ko alxikma te xikma suñu boroom nee na ku ñu ko jox kooko jox nañ ko yiw gu rëy rëy rëy wa ta'wil alkitaab ak man di interpréter li nga xam ne mooy si téere bi yow boroom bi subhaanahu wa taala Hmm? moom nag mawlaanam noo eh, eh, eh, Abbas radiyallahu taala anhu ah ku mel ni mawlaanam nu Omar comme ni ko az-Zubayr ibn Bakkar rahmatullah alayhi nettalee Zayd ibn Aslam mu daal di jële ci ki nga xam ne mooy mawlaanam nu Omar mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa woo mawlaanam nu Abbas ne ko ñaanal ko ah baarik fiihi wanshur minhu ibnu Umar radiyallahu anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa woo Mawlaana Abbaas ah, mu ñëw mu ñaanal ko ne ko allahumma ñaan buur yàlla yàlla na nga ko bar yàlla na nga barkeel ci moom na nga def barke ci moom barkeel ko moom barkeel ay mbiram tamit barkeel biiram waaye nga tasaare à travers moom à part moom nga tasaare ci njiiw ak xam ak lépp waaw waaw gaa yi nga xam ne gis nga dañoom bu ñu xamalee seen mbokku euh, sëriñ bi wax ci seen mbokk taalibe lu rafet bugguñu koo tuddati déedéet gis nga Mawlana Ibn Umar euh, radiyallahu taala anhu moo nettali lii moom nag ibnu euh, bari na lu mu doon ñëw ci kër yonente bi aleyhi salaatu salaam léeg-léeg kii daal di koy baayam mas na ko yónni muy Mawlana al Abbas ibn Abdul Muttalib mu dem ah, bi mu demee gis yonent ma lay saa saa am ku muy waxal mu daal di dem mu ne ko ana li ma la yónni woon mu ne ko ah yonent ma lay saa dama ko fekk muy wax ak Dihya mu ne bi mu ñëwee mu ne na ko xaaral ñu dem ñu ànd ñu dem mu ne mu ne ko sama doom ji nee na ibn Abdallah nee dafa ñëw fekk ngay wax ak Dihya mu ne ko gis nga ko mu ne ko waaw. gis naa ko kay mu ne ko kooku du Dihya Jibril la woon kon moom gis na Seydina Jibril am na ci yeneeni kii sax yeneeni te du benn yoon am na boo xam ne mook bàyyema ànd eh, al Abbaas ibn Abdul Muttalib ñu ànd yonent bi alayhi salaatu wassalaam après mu mu bi ñuy bi ñuy wax mu après mu mel ni dafa xaw a tourner tuuti di am mel ni daal daa am ku muy waxal Seydina al Abbaas après ñu génn quoi dañuy génn mu ànd ak doom ji eh, Abdallah ibn Abbaas ñuy dem mu ne ko xanaa gisoo kii sa doomu sa doomu sa mbokk mi mooy sa doomu bàytex bi mooy man man eh, kii sa bàytex Abdullah ah, doomam ji muy sëy Seydina Muhammad lay wax gisoo ko mu mu mu mel ni ku ma xaw a ku xaw a puus ne di wax ak man di wax ak mel ni wax waxul ak man di wax keneen <laughs> ah mu ne ko léegi <laughs> doom ji ne ko non c'est que tourné wu la la doode c'est que Mawlana Abbas dafa foo woon yeneen tubaab yi saabsaab da koo faalewul quoi ñëw mu féete mais moom xamul woon sax day wax ak léegi bi mu génnee di wax di wax loolu doom ji Abdallah ibn Abbas mu ne ko non dafa am ku ne woon ci wetam ku mu doon waxal ah, ne ko déedéet. awa kaana inda wax na fa newoon mu ne ko sii am na ku fa newoon nee na xaar ñu delluwaat. mu ne ko bu al Abbaas ne yonent ma lay saar saar yaa rasuulallah hal kaana indaka ahad dafa am ku ne woon fii sànq bi ñu fiy génn mu ne ko mu ne ko mu ne mu ne ko hal ra'aytahu ya abdallah yonent ma lay saar saar ne hal ra'aytahu ndax gis nga ko ya abdallah abdallah est-ce que gis nga ko nee na mu ne ko naam waaw gis naa ko kay <coughs> mu ne ko zaaka jibril fa huwa alladhi shaghalani anka yonent ma lay saar saar ne kooku nga gisoo kookee mooy Jibril la moo taxoon moom moo taxoon moo ñëwoon looloo taxoon ma ne woon ma doon ci moom nag doon wax ak moom moo taxoon moo ma préoccupé woon ci yow te loolu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo na ko ci boo xamante ne nii rijaaluhu thiqaat naka noonu al imaam Abu Dawud at-Tayaalisi daal dina koy soloo hmm? al borom Majma'u az-Zawaa'id di al imaam al-Haythami indi na ko ci mu ne rawahu ahmad wa tabarani bi asanida wa rijaluha rijalu sahih mu ne rawahu na ko ahmad al imamu ahmad wa tabarani ak al imam bi asanida ci sanad yoo xam ne wari rija wa rijaluha sanad yooyu rijalu sahih mooy góor nekk ci sahih kon moom mawlaana ibn abbas gis na sayyidina jibril moom am na saxaaba yu bari yu ko gis gis nga bi ci gën a siiw mooy xadiis Seydina Omar bi ne bi ñu nee ci yonent ma lay sax sam benn waaye jógee na la ñëw dugg mais gisuñu ci moom kenn xamu ko fi te yorul trace yére yu sol weex te en plus amul dara lu ci poussière yorul trace ku voyage biñ paree daal bon ci gàttal bi muy laaj yonent ma lay sax sam mal islam mal iman mal ihsan après laaj ko feeru islam ihsan euh, iman ngëm yàlla wommatu islam ngëm yàlla ak rafetal bi mu paree mu ne leen est ce que xam yaa umaru atadri man masail ce que xam nga ki nga xam ne moo doon laaj mu ne ko allahu wa rasulu alam buur yàlla ak ndawam bi de subhaanahu wa ñoo xam mu ne ko kooku jibril la da leen a dikkal jaakum yuallimukum diinakum sa diinakum dafa ñëw ngir di leen jàngal li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy seen diine si kooku mooy Seydina Jibril jaakum daf leen dikkal yuallimukum yër mu xamal leen diinakum seen diine ah kon nag affaire bi loolu la kon moom gis na Seydina Jibril te loolu tamit dañ ci xamee ne kon nit mën naa gis malaaka waaw nit mas mën naa gis malaaka moo tax loolu moom loolu moom c'est euh, te boo xam nga nit man na ne non nit mën naa gis ma malaaka dëgg la nam na Abbaas mais yonent bi alei saa salaam a fa nekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa moo fa nekkoon moo nekkoon moo tax mu gis ko dañ naan la euh, euh, gisoo tuddoon nañ ko fa nii bi ñuy gis affaire ndax yonent mi alayhi salaatu salaam xiraan la def wala lool xadiisu Seydina uh, Imraan ibn Husayn ah, bi nga xam ne ci la doon wax uh, uh, moom da doon gis sax malaaka yi te lool c'est bien après bi mu koy wax al al al Utaaridi naan ko kaay ma wax la loo xam ne bu na nga ko nëbb nag fekk maa ngi dund bu ko wax. ah mu ne ko man malaaka yi dañ ma doon nuyu mais dafa am lu mu defoon mooy dafa feebar dafa am lu ko daloon mu def alkayu gaa yi ñu dem après mu ne ko léegi ñu ngi bi ñuy ñëwaat mooy mu ne ko ñu ngi léegi ñu ngi may nuyuwaat bale ñëwaat nañu après ci na ko doon waxee tamit ma xamal la leen kenn yonent ma lay sa def na xiraan noo def na tamat tool voilà te kenn terewu ko te alquran ñëwuloon di ko tere mooy boobu noonu mooy Seydina Imran ibn Husayn te loolu c'est bien après yonent bi alayhi salaatu salaam euh, nga xam ne moom la yenn nitu yàlla yi boroom xam-xam yu mag yi di wax ne dañoo gis dañuy gis malaaka loolu nit nan ngay naan lii du lii lii non non non non ça c'est impossible nan la impossible nan la impossible Mawlaana Ibn Abbaas ngi gis na ko te wax naa la mënoo jamono yonent bi alayhi salaam la woon sinon ndax ndax la <laughs> ndax la ndax eh, Imraan ibn Sayyidina Imraan ibn mi ñu la doon wax da doon gis malaaka yi dañ ko doon nuyu dañ ko doon nuyu moo ko wax mu mu nettali <laughs> te loolu du jamono yonent bi alayhi salaam kon moo tax gis malaaka loolu mën naa ne yenn yi nag buur yàlla nag am na nu muy def mooy yenn yi boo ko weddee comme li al imaam al Ghazali rahmatullah alayhi doon wax mooy yenn gis nga boo ko weddee ne lii moom amul même boo àggee sax foo xam ne am nga prérogative buur yàlla wan la lool boo moyul dala koy xañ parce la nga ko doon weddi waaw dag la koy xañ moo tax loolu lu mën a ne la loolu lu mën a loolu lu mën a nekk la sax aka mën a nekk sax loolu sax aka mën a nekk mooy gis na Seydina Jibril ibn Seydina boobu Jibril aleyhi salaatu wassalaam léegi euh, kon euh, Mawlana Ibn bon léegi nag pour pour pour ñu gaaw tuuti euh, pour ñu gaaw tuuti bi nga xam ne ci Fathu Makka demoon na demoon na fat Fathu Makka bari na xadiis yoo xam ne moo ñu ko nettali ci aj gi Eh, bi mu naan yonent mi aleyhi salaatu salaam bi ko Abu Tufayli laajee radiyallahu anhu naan ko naan ah gars yi de nee nañu eh, dooma wax ci arramal mooy dox bu gaaw bi ñuy dox ci aj gi mu ñuy aj ñetti tawaaf yu njëkk yi ñetti tuur yu njëkk yi loolu asunnatun am la mu ne ko sadaqu wa kadabu wax nañ dëgg waaye juum juum nañu parce que dëgg la yonent mi aleyhi salaatu salaam def na ko waaye ba mu koy def c'était pour wan waa Quraysh seen doole parce que waa Quraysh ñoo ne woon ñii wahanahum humaa Yasrib sayatiikum qawmun qad wahanahum humaa Yasrib loolu la waa Quraysh doon wax te loolu mooy ca Hudaybiya ah, ñoo ca umratul qada bi nga xam ne ci lañ ñëw ngir euh, umra da xam ne ci lañ defoon accordu ño Quraysh yi la ne woon loolu loo waa Quraysh ne woon dangay dem ba at nee di ñëw muy ci septième année bi nga dóori ñëw nga daldi umra waaye ren Hudaybiya doo fi umra loolu mu nettali ko lool ca Hudaybiya la woon waaye euh, na ko te bi ñuy wax tamit ci wàllu euh, tawa euh, sa'yu bayna Safa wal tamit dooma wax ci loolu ndax nit ñi nee nañ as-sunna moo yéeg ci as-sunna ndax deereñ yonent saa saa da ko def mun a sadaqu wa kadhabu wax nañ dëgg waaye juum nañ parce que yonent ma lay saa saa ba mu koy def nit ñi ñoo bari woon boobu fatxu Makka boobu kii la hajjatul wadaa yi la doon wax bëre mu doon wax dañoo dañoo wan do ngir wan leen doole lool Hudaybiya la woon bii nag nee na nit ñi ñoo bari ta euh, euh, ci aj la woon nit ñi dañoo gëj a gis yonent ma lay saa saa bi mu ñëwee ñu naan aja hada Muhammad Muhammad comme ne Qushayri war nay Saaburi rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daal di war après ngir mën a def tawaaf boobule bayna Safa wal Marwa kon moom fekke na ko tamit ci la doon wax ne yonent bi moom ñëwoon na waroon benn mbaam fekk yonent bi alayhi salaatu salaam doon jiite saxaaba yi mu jaar ci mu ñëw euh, euh, teg mbaam mi fee jaar seen kanamu sàppe bi paa ci kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam daal di Ah, daldi julli eh, te daggul seen julli waaw loolu mooy dañ ci xame ne sitra mooy bu eh, imaam bi imaam bi sitratul imaam bi mooy sitratul ma'mumin mooy imaam bi moom mooy li nga xam ne moom lañuy teg ci kanamam wala bu kenn jaar ci kanamam imaam bi bu dee day am ñuy jiite ñeneen ñi mën nañoo jaar ci kanamu ñeneen ñi bu dee amuñu leneen feneen fu ñu jaar lu dul foofu waaw mais waxuñ nañ ko def yoonu tool ku nekk rek ku tëb rek jaar ci kanamu gaa yi te ñuy julli déedéet mooy bu dee ne amuñu feneen ñu mën a jaar lu dul ñi ñuy jiite ñoom mën nañoo jaar seen kanam parce que am na place bu nekk fële loolu ñoom mën nañoo jaar ci kanamu ñi nga xam ne ñoom lay jiite te loolu lay Seydina wa Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu def keroog bi nga xam ne ci la <coughs> ci la te euh, kii ataan bi mu bi mu yoroon te moom ci saxi xadiis boobu ah bi mu euh, wàccee ataan bi daal di muy mbaam mi après daal di mbaam mu jigéen la daal di ñëw euh, euh, jaar ci kanamu ñenn ñi ci sàppe yi ci après ngir mën a julli te loolu kenn neewul hé yow yàq nga suñu julli ji wala julli ji lu tax ngay jaar suñu kanam déedéet ndax sutratul imaam yi mooy sutratul musallin ah bi nga xam ne nag ci la pour gàttal ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, daal di génn àddina moom Mawlaana Ibnu Abbaas eh, mu ngi amoon treize ans mooy boo ci boolee xoola neex naa xam trois ans wu Makka ak dix ans wu Medina muy treize ans moo tax mu ne waqat naa as naa hastu al al ihtilaam mooy mu ngi doon daanaka mu ngi woon ci néegu góor mooy mu ngi doon nekk li nga xam ne mooy majeur moom Mawlaana Ibnu Abbaas euh, mu ngi doon euh, bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallama di génn àddina treize ans la am ginnaaw loolu nag bokkoon na e, temps xulafa wu e, Seydina Abu Bakar ku ko fonkoon la yëkkati ay biram lool moom Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu bi nga xam ne nag ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àddina dane dafa ñëw ci benn lamsaar yi comme ni nga xam ne noon la ko al imaam ad-Daarimi soloowe ci sanad boo xam ne bu wér la mu jógee ci mu Seydina Ikrima di taalibe moo ko nettali Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa lamma qubida rasulullahi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne ci la yonent ma alayhi salaatu salaam génn àddina euh, dama ñëw ci benn waay boo xam ne ci waa lamsaar la bokk ñoo bokkoon classe d'âge mooy ñoo maase woon euh, ma ne ko halumma fal nas'al ashaaba rasulillah fa innahum al yawma kathiir alayhi salaatu wassalaam nee na ma ne ko ah tee ngaa ñëw ñu dem wuti xam-xam ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam dem laaj leen xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax kat gis naa ne bari nañ de mooy jamono ji aka ñoo bari te ñu ngi nii Medina nekk à notre kon te ñoo dem laxas maag yow dem ci seen kër yi fu leen mën a am ngir man leen di laaj xam-xam bi takk ko jële ko ci ñoom takk ko nee na waa ji ne ma bon waa ajaban laka aturan naasa yaftaqiruna ilayk waa ji ne mais man daal Ibn Abbas yow jaaxal nga ma mais yow yéemu naa ci yow ah yow dangaa foog ni nit ñi soxla nañ la mooy instant bii kan moo soxla yow sa xam-xam mooy boo demee naan damay dem di takki lii mooy boo dajalee xam-xam boobu après qu'est-ce que waa ji ne ko yow yaakaar nga ne mos nit ñi ni ñu baree nii saxaaba yi ni ñu baree nga foog ne soxla nañ ñu ñun dinañ soxla ñun suñu xam-xam mooy ñu ngi ne fi xas ñun buñ demee même bu ñu lii lay wax dem takk xam-xam bi ñëw mais kan mooy kan mooy soxla suñu xam-xam ah waa ajaban lak atara nnaasa yaftaqiruuna ci beneen bi atara yaxtaajuuna ilayk ah man Mawlaana Ibn Abbaas man jaaxle naa ci Ibn Abbaas jaaxal nga ba yéemu naa ci say mbir yaakaar nga ne nit ñi soxla nañ dinañ la soxla nee na ma bàyyi ko fa taraka dalik wa aqbaltu as'al waaw nee na ma bàyyi ko ma dëgmal nag di wër saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw nee na li ma doon def nee na li ma doon def mooy <coughs> dama doon dégg ne am na xadiis sàngam wala diw ci saxaaba yi am na xadiis yu mu yor yu mu dégg ci yonent bi aleyhi salaatu fa aati baaba ma dikkal buntam wa huwa qaa'id qaa'il léeg-léeg ma demoon fekk muy sees nee na nan laay def du ma ñëw di di fëgg de waaw teggi na xam-xamam ko teggi nu sàkku xam-xam doo ñëw naan waayaw di bousculer sëriñ bi aka di wan ne yow da xër ci xam-xam a tax ba nga koy bousculer ay ay fekk ko buy sieste sa yoon newu ci bu sonnee sa yoon newu ci déedéet nee na ni ma doon def bu ma ñëwee fekk daal ne sëriñ bi mu ngi sees du ñëw ne man ngir moom mu bàyyi ay mbiram te jublu ci samay mbir waaw comme ni ko ñenn ñiy defee bu demee kër sëriñ si ñu ne leen sëriñ bi daa fatu ñu ne ñoom affaire bi ñu mer ci ndax sëriñ bi daa war a bàyyi li mu nekk ñëw li jëndi samay mbir ñëw ci man mais loolu gàtt xel la Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu nee na li ma doon def fa atawassadu ridaa yi koon yee doon woon def lu tax muy jóg damay jël daal sama làmbaayum kaw laay jël lal ko tëdd teg ko ci sama bopp ala baabihi toog buntu këram di ko xaar ba mu jóg waaw bu génnee lan la may wax nee na bu ma fa newee nag tasfir tasfirrihu alayya min at mais suuf seeg buy kii balee fa ma la may balee du ma ne naa dem wax comme que daal sëriñ bi jàpp na xaaral ma dem ma ñibbi kër ga ba kii non dafa toog waaw ndax xam-xam loolu la moo laaj loolu waaw waaw coono lay laaj nee na ma toog fa ngelaw yi di ma puus ak poussière yi di ma upp bu génnee saxaaba bu génnee bu ma gisee danaan yaa yabna ammi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam maa jaa abik hal laa arsalta ilayya fa aatiyak waaw mooy saxaaba yooyu kum ci manoon di doon ku ma sa génn fekk ma ci xaal boobu ma toog sa buntu kër tëdd di la xaar nga génn ngir ma laaj la xadiis la looloon mais yow doomu bàyyi taxu yonent mi alayhi mais lan moo la indi mais manoo woon a yónnee rek waru waroo woon sax ñëw dangaa waroon a yónnee rek doon wax ñii ay ay mag lañu de <laughs> du ay boromam gis nga moroomam mi dafa dem ci lansaar yi bi nga xam moroomam la ngir ñu ànd wuti xam-xam mu ne ko déet mais ñii mooy ay mag lañu ay mag lañu ci saxaaba yi radiyallahu mais ñu ne ko mais mënoo woon a toog rek nga yónnee ñun ñoo lay dikkal ah hal laa arsalta ilayya fa aati aatiyak mënoo woon a yónnee ci man rek ne boo ma woowuloon ne ma kaay dama laa soxla may ñëw allah waa alfadlu ñi xam ngëneel ñooy waa ngëneel waa ngëneel ñoom ñoo xam lan mooy ngëneel nee na manaan leen fa aqulu ana ahaqu an atiyak waaw nee na ma ku ma ko ma dama déedéet man maa gina yey dikkal la waaw waaw moom jëlulu juddu féetale ko ci kaw xam-xam déedéet sa comme que ci saxaaba la moo ma gën a xam yonent ba lay saa saam man saxaaba la mais moo ma mag li mu nekk ak yonent ba lay saa saam xaaju ma koo nekk ak moom li mu jële ci moom xaaju moomu xam-xam fopp kon nag du ma ñëw di utilise sama juddu parce que mooy man yonenti ba lay saam sama cousin la duma ma utiliser loolu li may utilise mooy man xam-xam ñoom mooy féete kaw ku ma ko mas a wax ma ne la laa mukk toog di la woolu ngay ñëw déedéet ana ahaqu an aatiyak man maa gina yey dikkal la fa as'aluhu anil xadiis ma laaj ko ci xadiis ba nga xam ne dégg naa ne moom yor na noonu la doon def day collecté ndax ku bëgg xam-xam mooy doo yem naan man daal man daal sëriñ diw moom lu ma wax kese laay jàng laay jël lu ma waxul lu keneen wax sama yoon newu ci déedéet da ngay dajale fii dajale fii bu masoon a dégg ne diw yor na xadis nii la doon jëflanteeg moom waaw waaw nee na gis nga biñ demee noonu moo tax lii bariwoon woon na Seydina Zayd ibn Thabit nga xam ne sëriñam bu mag a mag la woon nii la ko doon defal waaw nii la doon defal sëy Zayd Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala nii la doon doxaleeg Seydina Zayd ibn Thabit al Ansari radiyallahu anhu ah te tamit noonu la doon dikkale yeneen saxaaba yi comme li nga xamante ne nii euh, noonu la nettali moom Mawlana ibn Abbas ci xadis bu ne ci musnadu al imaam Muhammad ibn Harun ar-Ruyani mu ne rahmatullah alayhi Mawlana ibn Abbas mu ne. xadis mu ngi jaar ci al-Fudayl ibn Iyad mu ne man dama doon dikkal Abu Rafi' eh, dama ko doon dikkal mooy Abu Rafi' mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fekk doomu Abu Rafi' de Ubaydillah sëtam quoi ibn Ali ibn moo doon nettali ne kaana ibn Abbas ya'ti Aba Rafi' fa yaqul da doon dikkal Seydina Abu Rafi' radiyallahu anhu di naan ko ma sana'a an-nabiyyu yawma kadha ha wa ma'a ibni abbaasin alwaaxun yaktubu maa yaquul allah ah Mawlaana ibn Abbaas am waru def nee na da doon dikkal sama maam Abu Raafi yor ay ay ay àlluwa yoo xam ne moom lay bindee moom lay takk ci li muy wax waaw ndax booy jàng da ngay nangu di takk soit dabtu qalb wala dabtu lisaan dabtu kii kitaab wala enregistré mais boo enregistré ngir nga koy topp ngir wattu ko man koo takk nee na da ñëw yor ay ay àlluwam di laaj Abu Rafi radiyallahu anhu naan ko lan la yonent ma ne saa saam def bës sàngam bés sàngam lan la def bu ko waxee muy bind yaktubu maa yaqul laa muy bind noonu la doon def noonu la doon def ak Mawlaana kiñ la wax sànq Seydina Zayd ibn Thabit bi mu naan ko ah yow Mawlaana naa baas waroon nga ma nag boo ñëwee dee ma wax ni ñëw nga mais toog fii poussière bi di la puus lu nekk mu la koy def ah loolu nag waroon nga ko wax ma ne ko déedéet waaw déedéet loolu duma ko nangu duma ko nangu waaw duma ko nangu waaw moo tax nee na <coughs> hein nee na gis nga waajooju noonu ma doon kii ci wàllam saar bi nga xamee ne ci lañ dem ay jamono mooy kam ne woon nañ dem jàngi mu naan ko yow yaakaar nga ne nee na mu naan ko mu naan ko mu ko xo eh, mu ne biñ demee ay jamono biñ demee ay jamono nee na mu gis nit ñi nag nit ñi daanaka di ma dikkal fu ne mooy quelques années après parce que affaire yi loolu la de bu fi nekk naan paayee fi nekk oustaz yee ngi fii ñun gone lañ bon nañu nekk suñu ndaw ñun affaire xam-xam yi suñu yoon newu ci déedéet mooy ñoom dañuy dee léegi walla ñu jóge fi dañuy dem dañuy dee léegi wala ñu jóge fi bul foog ne nag loolu day continuer mooy bi li ngay xam nga dem xame ko doo fi nekk naan ay ah ñoom oustaz diwa ngi fi ñoom kiiwa ngi fii loolool garaawul bon ñun ñii boo boo fi utee xam-xam lan la lay jariñ ak yooyu bañ laa xam rek ngir jëfe ko loolu rek la euh, moo ëpp dool lépp rawatina nga war koo xame loolu rek lan moo ko lan moo ko ëpp doole nee na ñu toog quelque jamono lañ toog mu gis nag nit ñi di ma di ma di ma di ma di ma dikkal fu ne di ma laaj ak côté xam-xam de yooyu waa ji ne kii de ne kii de moo ma ginoon a haadal fata anqalu minni kii de camsi moo mo ginoona moo ma ëpp xel foof moo ma ëpp xel waaw ndax xadiis boobu al imaam ibn Sa'd tamit indi na ko ak imaam alxaakim ci xadiis yoo xam ne yu wér lu boroom majma nee na eh, eh, rawaahu at-Tabaraani wa rijaaluhu rijaalu saxiix imaam at-Tabaraani soloo na ko ta ñi nekk ci càll ñooy càll <coughs> li nga xam ne ñoo nekk saxiix bi kon xam-xam loolu la bu fi kenn naan boo luñ ko doyee diw ak diw a ngi fii ñooñu mat nañ ñu lépp ñun ñuy kii ci lépp déet jàngi leen waaw jàngi leen bu doon sax lu dul teraange xam-xam ak ni yàlla fonke boroom xam-xam yi kese lool rek doyoon na ko rawatina mooy tax buur yàlla yaakaar ngeen li mu wax ne ndax ñi xam ak ñi xamul ñooy te tamit <laughs> mooy li nga xam ne mooy ràññee diggante nit ñi mooy xam-xam xam-xam lay nit di féetee kaw ñeneen yi ci des sa digganteeg sa borom tam mooy li nga xam ne mooy tax lëndëm yi fees kaw àddina yi biir àddina yow doo ci duggu waaw kon Mawlana Ibn Abbas noonu loon def moo tax bi nga xam ne jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar da ko doon ah da ko doon jegeel lu bari jegeel lu bari ci boppam waaw di ko teg foo xam ne eh, daanaka daanaka doonu fa woon teg keneen ba moo tax lenn ci saxaaba yi dañ doon wax Seydina Omar naan ko mais lan moo tax gone si nga jeune bi nga koy dugal nga koy boole ci ñun ah ta ta ta ta ñun ñu am doom yu tolloog moom te doo leen doo leen invité suñu suñu kii comme moom ah Seydina Omar radiyallahu benn bés mu woolu ko ngir wan leen li tax ne yéen xam ngeen ko li tax mu mu mu mu mu koy mu koy mu koy jot mu koy jegeel di ko fi indi ci fii nga xamante ne nii fii la mag ñiy nekk fi la ñuy décider affaire ak fi nga xam ne masala yi nga xam ne ñoo yu yu kii yu lënt yi fi ñu koy lijjantee mu ciy boole Mawlana Ibn Abbas te jeune la woon eh, mu daldi bi toogee benn bés mu daal di laaj mu daal di laaj ne eh, eh, mais lan ngeen xam ci idaa jaa nasrullahi mooy saar boobu suuratu nas idaa jaa nasrullahi wal fath bon ñenn ñi ne bon loolu de <coughs> loolu de mooy rek ne yonent bi alayhi salaam suñu boroom daf ko ne suñu boroom daf ko ne idaa jaa nasrullahi wal fat bu bu boo dimbalul yàlla dikkee mooy ñu tekkee ko euh, textuellement littéralement après mu ne ñeneen ñi waxuñ Seydina Omar radiyallahu anhu ne yow maa taqulu ya na Abbas yow ibn Abbas looy wax mu ne ko man waxuma loolu lii mooy ne idaa jaa lii da doon tàgge da doon wan yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko sa àpp léegi mu jeex mooy léegi nga génn àddina Seydina Omar radiyallahu anhu ne man xamuma ci woon lu dul loolu gaa yi xam ne oh oh kon nag jeune bii de kii wute naag suñu doom yi <laughs> voilà noo tax Seydina Omar doon wax naan. ah daakum fatal kuhul lahu lisaanun sa'ul wa qalbun aqul bi bi bi mu waxee loolu mu ne leen daakum voilà <laughs> cam saango kooku mooy fatal kuhul mooy cam su mat si jeune la de mais moo man ñi nga xam ne ñoo àgg ci xel yu yu rëy yi ta mag moom foofu la àgg lahu ñeel na ko lisaanun sa'ul làmmeñ woo xam ne parce que xam-xam noonu la da laaj boo xamul da ngay laaj tey takk tamit li ngay laaj mais bu dee luñ la tontu yow li nga laaj tey mas masala yi nga laaj tey yi nga jàng tey fàtte ko suba mais doo doo doo doo doo doo doo am dara la huuñeel na ko lisaanun làmmiñ woo xam ne sa ul lu mu xamul dina ko laaj wa qalbun waaye xol boo xam ne aqul buy takk la waaw luñ ko tontu yi da koy takk moo xam mu bind ko après mu fexe wa mokkal wala mu ko noonu moo tax pour wane xam-xamam bu rëy Seydina Omar radiyallahu benn waaye dafa mës a ñëw euh, di ko laaj naan ko nit ñi Seydina Omar di ko laaj bon fa mu jógee nit ñi nan la ñuy kii mu ne ko ñoom de alxuraan ñii wa koy jànge nii ñii wa koy jànge nii ñii koy jànge nii euh, mooy daal Seydina kii ne Mawlana Ibn Abbas ne man de bëgguma woon nit ñi di njëkkantee noonu ci alxuraan nee na bi mu waxee lool bi ma waxee lool loolu naa Omar daal di may gëdd après bon ma dem sama kër nee na bi ma demee ma ne huu baadu baadu mooy damaa yàqule ci kanamam mooy ne bon loolu de xam naa xam naa mooy léegi boo wàcc naa ci bëtam kii ma nee na bi ma toogee tuuti rek Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar radiyallahu anhu daal di am ku woone ma kaay wuyu ma ñëw. gis Seydina Omar taxaw ci bunt bi daal di daal di téye sama loxo ñu dem mu wéet man mu ne ma mais euh, ki li waa ji doon wax sànq lan moo lan nga ci bëggul woon lan moo la ci neexul ba nga waxoon li nga wax ne bëggoo woon nit ñi di njëkkante lool mu ne ko yaa am amiral mu'minin yow njiitu jullit ñi radiyallahu anhu mu ne ko man bu dee ne damaa def lu dul noonu mooy ñaanal wax ma ma ma ñaan njéggal buur yàlla Seydina Omar ne ko léegi wax ma lan moo tax nga nga bëggoo woon waa ji lim doon wax yow d'accord ci woon mu ne parce damaa xam ne bu ñu njëkkantee ci alxuraan bi ak ni ñu koy jàngee noonu ñii di jàng nii ñii di dañuy wute te bu ñu wutee seen xol yi dootul ànd te bu ñu loolooy tax ñu wute te bu boobaa dañuy ah xare mooy dañuy xeex seen biir de mën nañuy reyante mën na leen a yóbbu ci lool mu daal dina ko lillaahi abuk laqad kuntu aktumuha lin ak naas na ko moo mooy yow façon tàgg la laahi yow sa baay sa baay mooy mooy danga lillaahi <laughs> laahi ak tàgg la lii de dama ko doon nëbb nit ñi waaw mooy xay Seydina Omar xam na ne loolu problème lay indi ji moo tax après ñoom am na lu ñu ci liggéeyoon temps Seydina euh, Abu Bakar te Seydina Ousmane comme ni ñu ko gisoon àggal àggale na ko ah kon nag mu ngi noonu ah kon moom noonu la xam-xam bu yaatu moo tax keroog bi nga xam ne Seydina Zayd ibn Thabit mi nga xam ne daanaka moom dafa jël lii mu mooy boroom xam-xamu alquran ah mooy boroom xam-xamu alquran ni mu ko doon nekk nekkal noonu di ko topp ci lépp ah di nekk fu bu waree jëleem mu téyal ko kii wi mu naan ko déedéet ya yow euh, ibnu euh, abbas yow doomu ya ibna amma rasulillah mu ne ko déedéet baal ma def lii rek lii lañ ñu digal ñuy doxaleek suñu boroom xam-xam yi waaw nee na Seydina Zayd ibn Thabit di fóon sama loxo ne ñun itam nii lañ ñu digal ñuy doxaleek waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà moo tax gis nga keroog bi nga xam ne ci la Seydina Zayd na Thabit miy génn àddina radiyallahu anhu kii da Euh, euh, Seydina euh, Abu Hurayra dane ah laqad maatal yawmu habrul umma tey de ah, kii laqad laqad maatal yawm laqad dufina al yawma ilman kathira tey suul nañ xam-xam bu bari wala habrun waaw laqad maata hab al habru fóorewu mag wi di Seydina Zayd ibn Thabit de génn na àddina waaye nag yaakaar nañu buur yàlla daldi an yaj'ala fi ibn abbaasin xalafaa mais nag am nañu njortu bu rafet ci boroom bi këne dina def seydinaa moom wawlaana na abbaas daldi koy wutu moom seydinaa zayd ibn saabit ci xam-xam bu rëy bi nga xam ne moom la amee woon te loolu buur yàlla def na ko waaw hein loolu buur yàlla def na ko Allah <coughs> ah kii moo tax moom en tout cas Mawlana pour pour gàttal parce que pour ñu tëj ah mooy ñaan goog ko yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanaloon moo tax moom da koo dal waaw xam-xam li nga xam ne moom la ko doon ñaanal moom la am moom Seydina Mawlana Ibn baas eh, eh, bi nga xam ne nag ci la. Euh, jamonoy Seydina Ousmane moom aj gu mujj gi Seydina Ousmane fekk mm, fekke bi nga euh, bi mu nee xalifa moom moom la jiitaloon ngir mu dem jiite ji aj ji moom Seydina moom Mawlana Ibn Abbas ba mu fa nee ba mu la fekk ñu faat Seydina Ousmane bi nga xam ne radiyallahu anhu ci la Seydina Ali ibn Abi Talib nekke xalifa moom la defoon amir alal Basra moo jiite woon Basra euh, te gis nañ ba ñuy wax affaire xawaari ji moom Mawlana Ibn Abbas mooy ki nga xam ne mbooloo mu bari ci xawaari ji moo fexe bañ génn ci idéologie bu bon biñ ne woon daal di dellu si waat moom moo ne woon Seydina Ali bàyyil ma dem wax ak ñoom mu dem ñu bari waaw ñu bari daal di génn ci mbooloom xawaari yi moom moo ne woon waalil Basra moom ki nga xam ne mooy Mawlana Ibn Abbas teewu ko woon nag bu gisoon loo xam ne jàpp na ne amaana mbir yu warula deme nii ah da ko doon wax Seydina Ali radiyallahu taala anhu kon ni nga xam ne ba mu déggee ne ba mu déggee ñu ne mu ne Seydina Ali daa am ñoo xamante ne nii daf leen a lakk ndax gars yi dañ doon wax naan moom yàlla la mooy seen waxu mooy yenn chiites yu ëppal yi rek gars yi nga xam ne naan moom yàlla la Seydina Ali radiyallahu anhu leen lakk waaw Mawlana Ibn Abbas ah daal di daal yëg affaire bi mu ne loolu moom non non waru leen woon a def. loolu waru ko woon def noonu ndax kenn amul droit di mbugale mbugalum yàlla kenn amul droit di mbugal mbugalum yàlla di mbugale safara ku dul bo borom bi subhaanahu wa taala waaw mu dem bi Seydina Ali radiyallahu anhu bi ñu ko ko waxee biñ ko ko waxee mu daal di koy ñaanal xam ne Mawlaana Ibn Abbaas wax na dëgg mais gaa yi li taxoon mu def ko mooy fi ñu àggoon tamit ba naan ko mooy yàlla la te taxuleen a génn kat ñu naan li mu nekk yàlla kat ñi ci ñi ciy rëcc ñu naan li mu nekk yàlla wal iyaazu billaah moom Seydina Ali radiyallahu taala anhu moom moo tax mu sañ def lii waaye xam nga ne loolu vraiment mooy ad-dalaalul mubiin mooy ad-dalaalu al mubiin ah moom Mawlaana Ibn Abbaas noonu nag la fonke woon saxaaba yi nga xam ne moo tax Seydina euh, kii nga xam ne euh, abu abu kii al ansaari abu ayub bi nga xam ne ci la ñëw Basra dafa génn këram ah teral ko ne ko dinaa la teral comme ni nga terala woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamante ni ci la dal sa kër mooy ba muy gàddaay si ñëw Medina ni nga ko terale woon lu mel noonu dinaa la ko teral laaj ko det yi nga xam ne moom la am mu wax ko ne ko moom euh, vingt mille la am ci ay det moom mu jox ko double bi jël kër ga la fa ne yëpp mu daal di koy jox ndax lan teral ko comme ni nga xamante ni nii noonu la teraw la woon ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy dóor a ñëw Medina moom nag moo ci gàttal Seydina Mawlana Ibn Abbas noonu la feese woon àddina xam-xam ah ah ñépp di dellu ci moom nit ñi di dellu ci moom ci wàllu xam-xamam ak li nga xam ne mooy ak sellaayam moom Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala anhu ba di après eh, moom nag <coughs> mu ngi génn àddina Taif Taif la génne àddina l'an 68 fa la génne àddina boroom xam-xam yi nag am na wute ñu ne ñii 65 ñii ne 66 waaye li gën a dëgër te mooy wax waa jumhur mooy ne l'an 68 la génne àddina fa nga xam ne mooy Taif ba muy génn àddina moom moom euh, gudd mujjanteelu àddinaam dafa silmaxa woon voilà moom dafa silmaxa woon moo tax euh, médecin bi ba mu ne ko euh, mën naa laa faj benn médecin yahud ne ko mën naa laa faj mais à condition mooy da dama lay mooy damay toog opération bi day jël mais wax waxtu yi mu ko wax mooy yooyu après julli da ciy duggaale hein mu ne ko nan laay def ak sama julli yi mooy xam nga kooku mën nañ ne kooku am na mon manoon na ne bon comme que day faju yu mel noon après mooy bu julli jotee mën na jullee ci état bi mu nekkee mais dane mukk man daal bu dee loolu kon ma ñàkk gis moo ma ko gënal waaw Allah gis nga fi leen julli tegoon film leen àggoon kon moom la 68 la génn àddina fi nga xamante ne mooy Taif hein mooy Taif di la grande ville de Taif foofu la génn àddina moom Seydina wa Mawlana Ibn Abbas ci gàttal lool sax ci gàttal lool wallahu ta'ala a'lam kon moom noonu la génn foofu la génn àddina Taif la 68 radiyallahu ta'ala an Mawlana Ibn Abbas Ah, waan abihi wa anna bihima wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahuma wa ma'wahuma kon insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu daal di gis ki ci tegu Tufayl ah Seydina Abu Tufayl après buñ paree ñu duggaat continuer ci fi ñu yemoon ci Safa ñu kon ci hajjatul wadaa yi kon bii di ñu war gis tarjama Seydina